bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين خاصة المصنف وجميع أحبابه والمنتسبين آمين أما بعد ginnaaw bi ñu sante Yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ba tey ci alkunuz al ashara ci kanzul awwal bi ci euh, umumur rahma boobu euh, ci jotaay bi weesu alhamdulilah gisoon nañ ci li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu euh, jokk ci borom bi subhaanahu wa ta'ala yegg maanaam ñaan yegg na du yegg na ak jokk daal ci jotaay bi weesu ci loolu lañ doon ci loolu lañ doon waxtaan waaw maanaam te gis ne ku xës ba yegg dootu dellu si maanaam boo gisee muy dellu si rek nit kuy dellu si di deewaat c'est parce que yeggutoon waaye ku xës ba yegg dootul dellu si mooy mi ngi mel ni ku dee rek maanaam foo déggee ni diw dem na bay dee dellu si na dellu si waat na mooy deewagul rek waaw ay gis na kii ba muy ah, ba mu naan ay naan daa daa daa gis boppam ak keroog bañ koy opérer dégg nga wala mu nekk ci comment dégg nga nekk na ci lu yàgg yàgg def na ci ay at waaye da jékki-jékki rek yeewuwaat ay fekk nag gis mu ngi doon nettali na yëmu doon gis ak yu kii wax ñu gis ko ci télé bi. gars yi nettali histoire yu mel noonu naan dafa demoon ba dund benn affaire mel ni kuy dee daal di jékki-jékki gis ay affaire yu bare bari gis benn leer bu weex gis nangam nettalee benn environnement bu bu génial bu rafet wala yu mel noonu jékki-jékki di waat ci àdduna. daal di commencer conscient waat ne ndekete àdduna daal sa ndekete il faut que ñu ma góorgóorlu quoi ndekete sama temps bi dafa précieux maa ngi gis mu commencer conscient ci yu bare bare bare malgré loolu yëpp da yëggutoon rek maanaam ndax bu xësoon ba dee moom dee moom bu amoon moom du dellu si waat maanaam euh, léeg-léeg euh, ñu koy nettali ci ay opération yi ñuy def souvent wala yenn nit ñu dégg ci comment mais euh, li tax ñu ne deewuñu nag. li muy tegtale mooy gisuñu malaakal mawti loolu lay tekki rek parce que bu doon malaakal mawti moo leen siyaar si euh, kon euh, voilà dootuñu kii léeg-léeg nga gis am na comme ñu léeg-léeg karkariye yi di nettali ay xeetu kii yu mel noonu jàpp ne xëy na kuy dee day am leer gooy gis maanaam teke leer googu noonu ñoom moom moo bokk ak ñoom bi ñuy gis ay xeet yooyu nettali ci ay xissa yu bare bare bare mais loolu du benn dalil lu tax du dalil du dalil parce que waa ji deewut voilà du dalil ci dara parce que waa ji maanaam ku naan tey dama dem bay waaj de dee gis lu kii di dund jamono ju neex nangam nangam ak yooyu mooy ba tey rek deewul rek c'est-à-dire que li gën a màgg li ñu mën a wax mooy ne euh, côté matériel bi ci yaramam dafa demoon ba ba ba perte dessus bi ce qui veut dire que ruuxam moo jëloon dessus bi effectivement loolu dafa neex. parce que euh, nit ki suy suy dund fekk spiritualité moo ëpp doole côté matériel bi effectivement loolu day neex comme ñi nga xamante loolu euh, du lu jullit ñi di am ñoom kese loolu tax d'ailleurs li ëpp ci ñuy net ñi ëpp ci ñuy nettali mbir yi duñu ay jullit ah voilà maanaam jullit du moom kese moo am spiritualité liñ naan am na spiritualité am na kéem ay day def ay kéemaan wala yooyu loolu jullit rek moomu ko te moo tax loolu tegtalewul maanaam euh, dara ci wàllu yàlla tegtalewul dara maanaam nit ki am na spiritualité bu kawe te tegtalewul maanaam ci lu jege du ci lu sori ci ne waa ji mu ngi ci yoonu yàlla tegtalewul sax ne ab jullit bu nag bu ñu nangum julliteem la loolu sax tegtaliwu ko ah? teg voilà ndax am na moines yeeg prêtre yi bouddhistes yi ñoom ñëpp dañ koy def parce que loolu seen spiritualité moo jël dessus bi rek voilà te loolu ni ko amee c'est simple mooy procédé la boo xamante ne jarul sax di wér de la ilaha illallah ah. jarul jàng alquran jàngul jarul def salaatul ala nabi jarul def dara méditation rek la laaj ak concentration ak néew lekk ak naan jeex na loolu kese. maanaam ba nga xamante ne sa yaram bi day do day wàcc maanaam doole yaram bi day wàcc su ko defee esprit bi mooy ruux bi jël le dessus loolu su amee rek da ngay daal di commencer di mën a dund ci sphère yu yu kéemtaane yi bu ko defee ku la dégg wala yaakaar ne euh, xëy na am na foo yegg fekk yëgg goo xaqiqatan fenn d'ailleurs peut-être que ça départaguloo loolu moom moo tax képp koo xamante ne day xàmme moo tax nag nga gis nit ñoo xamante ne euh, dañuy euh, euh, dañuy dox ci kaw ndox mi nga gis ñu leen raw ci yàlla fuuf di lab ci géej gi wala boog mar rey leen maanaam ñu dee ndax dañoo mara mara mara mara mar ba dee nga gis ñoo xamante ne ñoom dañuy dox ci kaw géej gi di naaw ci géej gi te ñooñu ñeneen ñi ci des ñoo leen raw lu tax lu tax parce que tout simplement moo tax il faut ñu différencier entre spiritualité ak sainteté loolu fekk nit ñi différencier wuñ spiritualité ak sainteté ah affaire bi du dem maanaam nit ñi duñu lu baree bari ci ak riir la ñu ne voilà gaa yooyu ñuy wax. bu ñu dee woon maanaam mooy bu leen malaakal mawti ziar si woon ci gàttal kon dootuñ duñ mën a dellu si bay nettali yooyu ñuy nettali foo ko déggee rek mooy déewoo yàgg na ci coma beeg def na ci nangami attaque yooyu yëpp mooy foo ko dé parce que doo dee ñëw di dellu si loolu amul maanaam bu xësee waa ji dee na c'est fini yow nga xam ngeen di tasewaat à moins que mu nekk beneen xeetu soppandiku goo xam ne da koy def mais du dellu si waat ci kaw suuf nii moom ñëpp di ko gis loolu moom du mën a ne muy lekk ka naan aka di nelaw ak di samp këram ak yooyu loolu moom mënta ne lu tax parce que gars yi bu ñu dellu bu ñu yeggoon du ñu ñu dellu si maxa maanaam ci yoonu yàlla noonu la deme rek maanaam foo gisee gars yi wàccat ci suuf si rek c'est parce que yeggaguñ bu ñu yeggee dootuñu dellu si maanaam bu ñu yeggee dootuñu dellu maanaam mooy mooy bu xësee ba yegg dootuñu jaarati ci étape yu ndaw yi voilà maanaam nit ki du xës ba def étape boobu yëpp ba pare borom subhaanahu wa ta'aala di ko jaare lawaat ci étape yi nga xamante ne moom mooy bi koma bi di jaar déedéet déedéet waaw comme ni gars yi di wax dañuy soxla di wàññi ay leer ak yooyu ah loolu dootuñ ko soxlaat parce que yegg nañ ku yegg ci géej gi géej géej mën nga mën nga ko wàññi géej géej mënoo ko wàññi voilà li tax gars yi di yegg ba ci ñu naan di waaju dafay yeggoon pourtant fu sori la yeggoon jékki-jékki na waddaat na ci suuf fi mu tollu kii na euh, nekk na euh, maanaam benn petit individu boo xam ne euh, lu ko neex maanaam lu ko neex lay wax lu ko neex lay def mujj na yàqule ak yu mel noonu c'est parce que yëggutoon rek c'est parce que tout simplement yëggutoon loolu tam beneen mbir la waaw voilà boo gisee problème bi di dal ñu bare bari parce que du ñu yegg ba pare jàpp ne yegg nañ xam nga loolu problème bu bari la bu rëy rëy la leen di indi gisoo leen gaa yi di woote woo yoonu tasawuf nii ñu bari ci ñoom am na benn musiba bu leen di dal maanaam mooy day jékki-jékki daal di commencer négliger sunna yi wala sax ñu dem bay négliger farata yi wala ñu nekk di def yu xaraam yu baree baree bare ah wala ñu négliger maanaam ñu nekk di di def yu ñu sib yu baree baree bare xam ngeen lu waral loolu parce que gaa yi dañoo fooga ni yegg nañ mais ndekete yegguñu. léegi bi ñu yegg bi ñu jëlee bi ñu jàppee ne yegg nañ ñu jël responsabilité yu ku yegg fekk affaire bi daf leen ëpp doole da leen di ëpp doole xam nga euh, gis nga boo xoolee sëriñ su bari li leen di dal mooy léeg-léeg dañuy def ay meen maanaam xeeti bassesse yoo xam ne vraiment taalibe yu ndaw yee ndaw a ndaw duñ ko def te kat da leen daan gis ñuy góorgóorlu ci diine ji ah, ñu avant maanaam pas léegi mais avant ñu daan góorgóorlu di nekk ci di ci góor di ci xar seen tànk tubéy di jéem a def lu baax lu ne nekk ci yoon bi quoi vraiment suubu waaye da ngay jékki ñu am ay taalibe yu bëree bëri ngir dégg leen ñu naan voilà euh, moom de léegi day day maanaam taalibe yu jigéen ñi lay lay lay lay lay lay euh, euh, jaar ak ñoom fu jaaduwut. wala léegi day këpp kees léegi day kii maam yu bare bare bare boole di ko def boole ceeg rek rek julli sax day dem ba nga xamante ne day toog fii julli jot jotati jotati bu julli xam ngeen kooku wadd na kooku moom wadd na moom voilà waaw léegi wadd googu souvent li koy waral c'est que yi li leen di dal mooy dañuy foog na yegg nañ fekk yegguñu ñu commencé di jël responsabilité yi ñu yegg ah xam nga luy responsabilité ñu yegg ah voilà maanaam mooy lii euh, léegi di commencer wax ne ñoom léegi ay sëriñ lañ dañuy gàdd responsabilité keroog rek maa ngi ci gis kenn ndeysaan mu ko xaw yorum sax parce que maa ngi gis mu naan euh, nay leer nag c'est responsable man man jël naa samay responsabilité waaw ndax man ngeen yaakaar te maa leen di sauver nag adduna ak allaaxira nag laa wax adduna ak allaaxira <laughs> waaw te man mii maa ko boo leen dewoon ba foofu ku ma woo ma wuyu la waaw waaye law anzalna bi mu koy tari ndeysaan mais boo damm yi mu ko damm noo xeetu damm yooyu mosuma ko dégg ci àdduna <laughs> maanaam lu yéeme yéeme la lu yéeme yéeme yàlla na yàlla sàmm <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm waaw nga xamante ne saa yi mais mais musuma gis ku yàq baatu alxuraan yi comme waajooj ni mu ko yàq waaw. ba pare wax trop ci mbooloo mi mbooloo mi tàcc ko yuuxu ñii di ñii di commencer daanu nekk en transe <laughs> waaw parce que tout simplement wax na leen ne moom responsabilité am daf koy jël man yi samay responsabilité man dama koy jël waaw <laughs> waaw man mii maay seen kilifa. te man ngeen yaakaar te maa leen maa yor seeni mbir àdduna ak àllaaxira waaw pare dëgg kii nag gaa yi nekk en transe voilà yàlla nañ yàlla sàmm loolu ay xeeti dérapage la am na ñoo xam ne ay trian lañ mais am na ñoo xam ne du ñuy trian affaire bi leen dab la dafa am lu leen dab mooy ne nit ki su nekkee sëriñ ba pare nangu njébbalu taalibe bi maanaam nangu ne moom mooy sëriñ bi et kii ñëw ci moom moom taalibe la et que moom mooy jouer rôle sëriñ bi kii di jouer rôle taalibe bi loolu fu xasee ba am euh, jaxasoo bi nga xam ne moom la seen ruux di jaxasoo ñoom ñaar loolu day effectif maanaam loolu système la buy déclencher wu automatiquement en fait. voilà maanaam ki jarul sëriñ bi di def dara wala taalibe bi di def dara système la buy déclenché wu automatiquement c'est comme si su ma tàllalee loxo daal yàlla euh, diw sàngam ba ci réew sàngam wala diw sàngam rek ak fu mu mën a ne ci àdduna bi mën a diw sàngam yàlla may ko nàngam système bi déclenché wu automatiquement ci univers bi pour que aajo boobu dem faju ji maanaam loolu man du ma ci def dara ñaan gi rek laay def bu ma ko xasee ba def système boobu loolu dafa dafa automatique day déclenché wu ni ki noonu noonu la demee tamit nii maanaam boo xësee ba bu njébbal gi bu xësee ba am rek maanaam ba nag mu njébbal gi am rek jeex na système boobu mooy déclenché wu automatiquement bu ko defee ruux yi jaxasoo léegi nag ruux maanaam li mu bëgg a wax mooy bakkan yi voilà léegi nag imagineel tey koo xamante ne moom yaakaar yaakaaroon na ni dem na ba nekk géej ndegete ab kaasu ndox la ab kaas la waa ji nga xamante ne maanaam maanaam sobe yi sobe yi ñëw maanaam xam ah, nga taalibe gars yi dañoo bëri sobe de sobe yi ñëw di ci takk di ci takk di ci takk di ci dëgg di dëgg mais tuuti ndox comme ni ko gisee woon ci fiq tuuti ndox bu ci sobe bu tuuti duggee da koy sobel léegi nag imaginer sobe bi ëpp doole ndox mi ci boppam maanaam tey fi mu toll bu ma jëloon euh, kaasu ndox ma def ci paanu sobe maanaam ndox bi kenn doon ko tuddati fi mu tollu sobe bi rek léegi sobe rek kay exister ndox dootul amati du dëgg gars yi looloo leen dal loolu moo leen dal parfois mais bu dee géej bu dee géej amul problème parce que géej loo géej kenn mënu koo sobel voilà géej kay dañ ciy seke waaye kenn du ko sobel moom waaw mais nag gars dañuy nekk ab kaasu ndox dong foog ne géej nañ léegi foog ne géej nañ léegi voilà maanaam en gros taalibe ñoo leen di mel loo na ni mel ko ah léeg ñu gis ko noonu léeg ñu gis ñoo xamante ne ñun question bi ñu posé wu mooy kii nan la mujjee fii. alors que discours am boo ko doon dégg alors que fonctionnement boo ko doon gis alors que et cetera mais lan moo tax mu mujj fii lan moo ko maanaam lu ko jàpp ah, ah. Hmm? lan moo ko dal c'est parce que yegguñu problème yëpp foofu la demee yegguñu parce que buñ xësee ba yegg dañuy daal di mujj a nekk ñoom ci seen bopp lan dañuy mujj doon géej gi ñoom ci seen bopp ah buñ xësee ba yegg dañuy sopp ku nekk ñoom nekk ñoom géej gi leer gi ah ngir ne dañuy dem mais xataratum ah ah alxatara ruju alxatarati ilal baxar mooy toq gi day daal di mujj dem nekk ci ah delluwaat ci géej gi. loolu loolu lu mat a bàyyi xel la bu boobaa nag nit ki dootul nekkati di jaarati ci passage yu bëree bëri voilà mu ne qaala wax na taala aju ko eh. mu ne qaala wax na taala aji kay ji fii xitaab yi ci jokkalante gi muy jokkalante nabi yi ñeel yeneen bi sallallahu alayhi wa nan koy wastami' déglul yow ma bis bi nga xam ne yunaadi dana woote al di aji woote min makaanin ci jóge ci bërëb boo xam ne qaribin bu jege la muy sourate Qaaf aaya 41 waaye nag na fii xitaab yi ci jokkalante gi mu doon jokkalante li xayri li xayril mu'miniina ñeel ñeneen nga xam ne bokk na way gëm ñi ne ulaayika yooyu la gaay yu naa daw na def na leen woo min makaanin ci bërëb boo xam ne ba'idin bu sori la voilà maanaam woote gi am na woote gi benn la waaye am na ñoo xamante ne dinañu xam ki leen woote mooy seen borom moo tax mu ne yawma yunaadi mu daal di wax al munaadi ne aji woote ji la mooy yàlla moo leen woo mais mi mais mais fi mu leen woowee ñoom dañu gis ne dañoo jege maanaam mooy ne ñoom dañuy nangul yàlla parce que dinañ xam ne yàlla moo leen di woo moo xëcc leen ci boppam ñoom loolu daf leen a jege. comme li borom bi subhaanahu wa taala ak yente wax yente yàlla Muusaa alayhi salaam ne wa naadaynaahu min jaanibi tuuril aymani ba pare daal ci teg wa qarrabnaahu najiya woo nañ ko ci wàll euh, tuuril ayman maanaam ci wàllu euh, tuur bi maanaam mooy euh, doj waaye al ayman ci ndeyjoor bi waaye wa qarrabnaahu najiya waaye jege ñanal ko nan nañ ko suñu bopp di déeyaale ak moom maanaam nit ki borom bi subhaanahu wa taala di woo kon moom ci boppam day daal di yëg loolu gis ne borom bi da mi ngi koy woo mi ngi koy jëmee ci boppam subhaanahu wa taala ce qui veut dire que moom lu mu gis rek daf ciy gis ne borom bi moo koy woo ci boppam nan ko voilà bu dee dafa gis dara mu ne ko xool ma boo boo xoolee di nga gis ci man nangam bu déggee benn baat mu ne ko déglul bu baax man ngay dégg à travers baat boobu xoolal euh, gis ci sama kéemtaan gis ci samay tur gis ci samay melo bu laalee dara mu ne xoolal li nga laal nii yëg-yëg bi mu la jox puus ko man maa nekk ci ginnaaw lépp dig diglu ma seetlu ma bu baax a baax ci biir li nga laal nii di nga gis ne euh, samay tur samay melo dañuy feeñ foofu et cetera maanaam topp ko bu mosee dara lu mu mos tamit noonu lay demee day gis ne borom bi subhaanahu moo koy woo ci biir loolu mais lu jege lay doon moo tax yow moo ne yunaadil munaadi mu ne min maqaanin qariib loolu mooy jullit ñi maanaam mooy ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy ñiy jege yàlla moo tax mu ne faqat dëgg-dëgg sax wér na lil Muhammad yi ne ñeel ñeg ko dog yent yàlla Muhammad saa am ni daa ak woote di laf di ci gàddu yow yunaadil munaadi dana woote aji woote bi waaye waxante dëgg-dëgg nag sax wér na lil kufaar ñeel yéeféer yi am ni daa ak woote gi waaye bi laf di ci gàddu yu naa daw na wooreef na leen maanaam maa ànd ak ne alfiala maanaam mooy fi'l verbe bi fii aayatihim ci seen aaya ñoom mabniyun dañ koo tabax lii ma ci loo xam ne lam yu sama tudduñu fa'iluhu aji jëf ci maanaam mooy forme passive la tudduñu sujet bi yu naa daw na def na leen woo la wax maanaam tudduñu sujet wu maanaam kii di kii di woote xam nañ ni yàlla la mais sauf ko ñoom xamuñu ko moo tax ñu def ko forme passive ñoom duñu xam ne li ñuy gis ci àdduna bi yépp ndekete yàlla rek a fi ne leneen néew fi yàlla loolu yéefir yi mënuñu koo gis waaye ci diggante bi am na diggante ngir ne euh, Muhammad yuuna yi ñoom dañ koy gis ci anam gu leer Muhammad yuuna yi ñoom ñoom ñoom dañuy gis lépp ñoom ñoom ñoom dañuy yëpp dañuy gis wooteek yàlla ngi ci lépp waaye ñu dul Muhammad yuuna yi moom duñ ko def loolu duñ ko def hmm? maanaam dafa am Muhammad yuuna yi am yéefir yi ñaar lañ mais ci diggante bi am na diggante maanaam diggante bi am na ñoo xamante ne dañ dul sentir dañ dul xam affaire bi mais koo xam ne Muhammad yi la bu mat moom moom moom moom moom lépp da ciy gis ne borom bi mu ngi koy woo jëme ko ci boppam te du gis leneen lu dul yàlla loolu moom moo tax ñoom duñu gis leneen lu dul yàlla en fait ñoom àdduna bi xamuñu ko ñoom yàlla rek lañ xam xamuñu àdduna bi ñoom ñoom àdduna bi ci nit ñi la ñuy déggee ni ak wala boog bu ñuy jàng alxuraan ñu gis ne alxuraan mi ngi naan ay baltu siruna alxayata dunya ak yu xeetu yu mel na ay innama hadhihi alxayata dunya ñu xam ne àdduna am na mais ñu daal xam ne ah àdduna am na gëm gëm ko itam mais sinon ñoom ñu gis leneen lu dul yàlla duñ xam leneen lu dul yàlla maanaam loolu nag buñ ko waxee tegtalewul du ñu dund ci biir nit ñi ah dañuy dund ci biir nit ñi nekk ci comme ñeneen ñépp Euh, ñoom bët bi ñuy xoolee àdduna bi borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa def ne ñoom dafa am benn bëtu xol bu mu leen ubbil ñoom la ñuy gisee àdduna bi te loolu moo tax li ñuy gis ñoom yàlla rek la ñu gis. voilà ñoom ñoom parce que seen bëtu xol moom mooy traverser lépp ah écraser ko maanaam transformer ko xam nga dañ ko voilà dañ ko transformer ko. ah convertir ko exactement baat boobu la maanaam daf koy dañ koy convertir. ci ay turu yàlla ay melo yàlla ak lu leen di xamal yàlla rek mooy la mooy yunaadihim maanaam yunaadil munaadi waaye min makaanin ci bërëb bu jege voilà moo tax ñoom àdduna bi yëpp xam nga àdduna bi yëpp yëpp yëpp en réalité en en réalité dafa noppi mais yàlla mooy yàlla mooy waxal àdduna bi ci ginnaaw maanaam moom moo tax lépp di sàbbal yàlla et que lépp lu yëngatu lépp lu lu yëngatu rek c'est parce que yàllaa ko yëngal mais sinon en principe àdduna bi amul woon sax en fait amalu yàlla moo tax mu am mu ne fi mais sinon en principe àdduna bi amutoon existence bi amul woon. Euh, xoolal da ngay loolu moom moo tax ñoom dañuy gis rek ah voilà ñoom yàlla la gis ci lu ne waaye yii firi ñoom duñu gis yàlla ci dara ñoom duñu gis yàlla ci dara lu mbir rëy rëy rëy duñu gis yàlla ci dara ci diggante bi nag ñii cheminer ne fa di cheminer pour war a mën a yegg ci Muhammad yi yoona yi mais ku xës ba yegg foofu dootoo dellu si ah ñi fa yeggu rek ñooy dellu si mais ñi fa yegg duñ dellu si dégg nga lu tax yéefir yi ñoom du loolu di leen dal et ñu def ko ci forme passive seen seen aaya mu ne li annahum ndax ñoom laa na duñu xam na annahu nekk moom buur yàlla taalaa aji kaw ji almunaadi mooy kii woote alayhim ci ñoom ñoom dañuy gis lépp foog ne leneen la waaye duñ gis yàlla xam nga tey fi tollu Euh, jullit ñi bu tawee dañu jàpp ne yàlla moo taw affaire bi yàlla moo taw mi yii fiir bi mënoo ko muusa ko waane ba mu comprendre que ni yàllaa taw affaire bi ñoom pour ñoom c'est la nature daal c'est la nature euh. et que boo leen waxee boo leen loo wax eh. loo man ci waxit dañuy jàpp ne nature bi la rek mais du yà mais yàlla moom déedéet loolu topp ko ci lu ne nag bu ñu amee dara lu ñu am duñ ne xéewalu yàlla la jamais yàlla moo ko xéewale jamais alors que jullit ñi moom jullit day xam nga ne naan lii di wax sama borom defal na ma xéewal loolu lay wax waaye yéeféer bi jamais mu jàpp ne boromam defal na ko xéewal moom day jàpp ne noo affaire bi bon écoutez hein voilà nii la waroon a demee quoi et maa ko moom sama chance la wala maa ko liggéey wala voilà. waaye waxat dëgg-dëgg saxa wér na an Allah naka buur yàlla subhaanahu gàcce gàllaama moom wa ta'ala takaana moom moom almunaadi mooy aji woote ala kullin ci képp kenn minal fariqayni ci ñaari kuréel yi li sa'aadatihim ngir seen taxe maanaam ngir ne képp kenn borom bi dogal na ci moom ne dana ko woo te loolu mooy jëmmi taxe gi loolu mooy jëmmi taxe gi waaye nag waxtalafa wuute na almasaafatu diggante al maqtu'at ba ñuy dog mooy distance bi distance bi ñuy dog min kullin ci képp kenn minhum ci ñoom lu tax li ixtilaaf ngir wuuteeg makaana du'a waa baax na baax na waaw baax na li ixtilaaf ngir lu fekk bërëb woote gi ah ñii dañ leen a woo mi makaanin qarib ñii mi makaanin ba'id ñee soriwaayu bu woote gi la ñii jegeñ jegeñ bi la moo tax ñu wute wax ci laafi tariq ak wuuteeg yoon wi alladi bi nga xam ne ataala dikki yi ci moom kullan képp kenn min haula'i ci ñii wa haula'i ak ca ñee maanaam tey euh, yéefir yi ak jullit ñi li leen wutale waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy nitu yàlla yi ak ñi yegg fii fekk ñi ngi ci àdduna ak ñi nga xamante ne bu ñu demee ba àllaaxira yi ñuy yegg ak ñi nga xamante ne moo tax xam nga ku dee rek am fatxu fatxu bi ñuy wax fatxul akbar bi ñuy wax képp ku dee am ndax képp ku dee borom bi ubbil la say bët nga daal di gis ne moo tax euh, li borom bi wax ne euh, ci même saar bi la wax na sóotu xaaf voilà naan fa euh, basaruka al yawma hadid voilà léegi moom sawaay sa bët sa sa day day bët lépp maanaam réalité yi léegi dangay ngay jàkkaarloo moom léegi moom ndax yàlla am naag amul ak mu yàllaa fi def lii fi am yëpp loolu loolu léegi day day voile boobu yëpp day yëkkati léegi kenn mënatu laa wax maanaam dootoo mën a weddi ne ndekete yooyu yëpp yàllaa ko amaloon ak li borom bi wax ne wa saxxara lakum ma fi samawati ma fil ardi jami'an minhu ne yàlla moo leen tàggatal li si asamaan ak li ci suuf te lépp ci moom la jóge moom yàlla loolu doota ko mën a weddet maanaam mbir yooyu yëpp nga xam ne ñoo daan tax ngay yow dootu gis yàlla maam yooyu day teggeeku waaye ñoom ñëpp duñ tolloo ni ñuy teggee ko ba pare duñ tolloo façon bi ñu teggee ko maanaam même bu ñu deewee duñ tolloo en façon ak ni muy teggee ko ni ñuy gisee réalité du ba tey boobu nit ñi buñ deewee du nekk benn am na ñoo xam ne foog ñu dem ba biir sawara affaire bi doo ko teggeeku ñoo xamante ne daañ dem ba biir sawara ba complètement ba ba ba def fa ay ay millénaire bi doog a teggee ko am ñoo xamante ne ay milliards yi année lañ fay def affaire bi di doog a teggee ko am ñoo xam ne dañ koy def l'infini pour affaire bi teggee ko maanaam l'infini le temps infini pour affaire bi doo ko teggee maa ngi dégg wax mais ala kulli xaalin dina teggee voilà dina teggeeku ci réalité boo xam ne dafa infini mais que ñun maanaam suñu xel yi maanaam en tout cas euh, xel yu gàtt yi mënuñu koo yanu maanaam voilà mënuñu koo xam parce que parce que fi muy teggee ko moo gën a sori tuuti infini en fait voilà moo gën a sori tuuti infini voilà kon walakin waaye nag laa budda munul ñàkk lil kulli ñeel képp kenn minal wasuli ci jokk ilallaahi jëm ci yàlla maanaam yegg ci yàlla mënta ñàkk képp kenn ci ñoom day yegg ci yàlla ñenn ñi ci jamaal bi lay jaare ñenn ñi ci jalaal bi lay jaare ñenn ñi ci ñaar yëpp lay jaare mais yegg ci yàlla mënta ñàkk yaa ngi dégg nit moom bañ a yegg ci yàlla loolu mënta ne dina dema dema dem ba yegg waruju al qatrate ak dellu toq gi ilal bahri jëm ci géej bi maanaam mooy delluwaat ci xam-xamu yàlla kéem ni nga xam ne noonu nga tàmbale woon comme ni ñu ko waxee kama bada'akum ta'udun kéem ni mu leen tàmbale woon noonu ngeen di delluwaat ci yàlla ngeen jóge te ci yàlla ngeen di dellu. waaye yoonu tasawuf maanaam tarbiya bi gaa yi di def day permettre ñu mën a yegg ci loolu yëpp fekk ñu ngi fii ñun ci àdduna bu fekkente ne da ngay xaar ba booba nga doog a yegg rek bu doon lool kese kese kese jaru jaru sóobu soobu jaru ko. dégg nga ñi nga xamante ne tamit dañoo jàpp ne fi mu toll tey xam nga li yéeme bokk na ci li gën a yéeme mooy euh, da ngay gis ñu bari soobu ci yoon wi waaye bu ñu leen laajoon lan mooy tasawuf ci jëmmi boppam rek fi mu toll ñu bari am problème lan mooy jëmmi soobu rek ñu bari am problème. lan moo tax ñuy sóobu ñu bari am problème waaw ñu bari bari am problème wala ñu joxe ay réponses yoo xamante ne vraiment dara dara dara dara jugu ci voilà comme ki ñu ki nettali woon xaalam <laughs> bu yàggul kii voilà ñu dem waa ji ne ne ne fekk euh, dafa am ñu fa demoon <laughs> seeti ji ko mu ne leen mu ne leen faw da ngeen da ngeen a waroon a yeesu ci man ko ñu ne ko lu tax mu ne parce que man maay man man maay xutbu zaman ñu ne ko d'accord léegi euh, pour tënk rek bi gaa yi demee ba ci cëppaandaw bi Euh, ñu def fa ñetti fan mu ne leen noo man euh, kañ ngeen di yeeslu ba finalement waa ji daan ne bon léegi comment ni ñuy def mooy da léegi dañ lay poser ay questions ñu toog nag toog ci wetu xaadimam bi maanaam mooy taalibe bi ku gën a jege. mu ne ko waaw léegi kañ la ñuy yeesu kañ kañ kañ ngeen di yeesu mu ne ko waa léegi dama bëggoon a laaj. sa sa taalibe bi comme moo la gën a jege ma laaj ñu laaj ko rek ay question après ñu xool ñu laaj ko ni ko sawaay mu ko waaw mu ne ko yow bi nga àndeek bi ba léegi moom ana wan yoon nga xotti maanaam ban yoon nga kii mu ne ko mu ne ko maanaam lan nga gis ci avancement daal ci saw yoon ci sa ci sa avancement daal mu ne ko bon bon gis naa ne bi ma àndeek sëriñ bi ba léegi Euh, am naa fi liggéey takk naa fi jabar xam euh, naa ñu ne ko non non non en waxuñu loolu ci wàllu yàlla daal lañu bëgg wax maanaam <laughs> maanaam ci sa ci sa cheminement quoi yoon nañu mu ne ah luy loolu mu ne ko ah d'accord gars yi ne sëriñ bi waaw da nga bëgg ñu yeggale wala. mu ko ah gars yi jóg dem seen yoon quoi parce que saa yi amuñu sa temps <laughs> mais waaw ah, maanaam bëri na ñoo xamante ne yoon wi daanaka ay voilà liñ ko jàppee du loolu voilà liñ ko jàppee du loolu am na ñoo xamante ne liñ jàppee yoon bi daanaka mook euh, impérialisme ñoo yem voilà mook impérialisme daanaka ñoo yem l'exploitation de l'homme par l'homme mais d'une façon déguisée voilà daanaka ñoo yem ñoom loolu lañ jàppee yoon bi et que nekkuloo ci ci subordination boobu ba tey nekkagoo ci yoon bi pour ñoom loolu la am na ñoo xam ne loolu lañ ko jàppee am na ñoo xam te ne liñ jàppee yoon wi mooy. Euh, waa kër diw sàngam war ñi sant nangam maanaam nañ topp seen gannaaw pour ñoom looloo yoonu yàlla fii maanaam maadaama yaa ngi ñi sant nangam nekk waa kër diw sàngam ñun topp nañ seen ginnaaw rek ñoom sàmba daal fekk ñoom sàmba ñi ngi seen ginnaaw rek buñ nee waaw ñu ne waaw rek et ñu daal di wuyoo ci seen tur rek baax na maanaam ñu ngi ci yoon wi alors loolu yëpp du yoon am na ñoo xamante ne li ñu jàpp ne mooy yoon wi mooy li leen di permettre ñuy am alal ju bari maanaam pour ñoom fii ñu ngi ci système boo xamante ne xaalis ba ngi ñëw te ñu koy tuddee woo diine waaye xaalis bi moom maanaam ñu ngi gis tabarkalla affaire baa ngi bëri ñoom jàpp nañ ne loolu mooy yoon wi parce que pour ñoom li firndiil ni ci seen wàllu yàlla mi ngi avancé mooy seen wàllu àdduna ni muy doxe maanaam wàllu adduna bi mi ni muy doxe mooy wane ni mooy preuve bi gën a leer bi wane ni kon wàllu yàlla gi tamit noonu lay doxe loolu yëpp ñàkk a yeewu la loolu yëpp ay xeetu nelaw la voilà waaw parfois sax da ci gis ñu nekk ci ay affaires yu démesurées quoi yoo xam ne vraiment da ngay demander wu mais est-ce que dañuy xalaat enfet est-ce que gars yi dañuy xalaat finalement looloo tax ñuy gis léeg-léeg nga gis gars parce que xam nga nekk ab intellectuel loolu amul benn rapport ak yoonu yàlla gis nga moo tax ngay gis am na ñoo xam ne li ñu yoonu yàlla justement mooy di mën a di mën a euh, intéressé wu ci débat intellectuel bu ne voilà l'apport de la Tijaniya au oh, voilà au au au au au défi du du vingt et unième siècle wala du troisième millénaire <laughs> yooyu la maanaam pour ñoom fii waxtaane wuñ loolu rek dëgg-dëgg waxtaane wuñu dëgg-dëgg yoon wi quoi maanaam voilà te man de conférence yi ma ci mës a dégg yëpp ba léegi bat bis ni ki tey nag mu ci ciy dégg leneen. sujet boobu saa yu ñu ko waxee maanaam apportu l'islam rek la ñuy wax maanaam du ñu waxtaanee loo xam ne dëgg-dëgg dañ naan lii rek ku ko jagoo. musuma ciy dégg ku ma mën a wax ne ma tariqa tijaaniya wala soufisme moom moo indi solution sàngam musuma ko cee dégg. li ma ciy dégg rek mooy dañ naan waaw l'islam lii la digle lii la digle lii mais wala boog buñ ko jëlee askanale ko tijaaniya kese wala askanale ko soufisme kese du dëgg parce que l'islam de manière générale moo wax loolu. doo dem ci téere yi diine yi général yi alxuraan ci jëmmi boppam mooy wax li ñuy wax ñoom li ñuy wax ne loolu solution nit ñi bëggante loolu alxuraan waxu ko sunna waxu nit ñi nañ jàppante yooyu la ñuy faral di wax yu général yu global parce que tout simplement li ñu jàpp ne loolu mooy yoon wi loolu xaajul bay nekk yoon wi loolu xeetu tardé la ak dellu gannaaw voilà voilà wala ñuy waxtaanee loo xamante ne dëgg-dëgg problème politique kese la maanaam au li nga xamante ne politiciens yi ñoo koy dox au niveau de l'État loolu dong la sëriñ si jël di ko dox au niveau ñoom seen seen taalibe yi. oui ni ñuy organiser euh, nga gis maanaam tey boo xoolee taalibe yi ñoom euh, ñoom Samba euh, ni ñuy organiser affaire dañ koy organiser de telle sorte que fii mu toll. Euh, euh, ñoom ñëpp tey doo ci gis ku ñàkk doo ci gis ku nangam mais loolu problème politique la maanaam loolu tey lan loolu lan la ak spiritualité ajit ajit naka lañ amee alal jooju maanaam ñoom duñu wax sax nan lañ amee alal jooju maanaam ñuy wax loolu duñu wax gaa yi duñ def ba am alal jooju de gaa yi duñu wax wax rek alal jaa ngi fi. mais alal ji fu mu jógee parce que boo ju sa jëlee sa tànk teg ko yowmal qiyaamati bokk na ci li nga laaj alal ji waaye fan la jóge lañ lay njëkk a laaj doog laa laaj fi nga ko dugal la jóge ba pare doog laa laaj ko dugal maanaam ñoom c'est que yi dañoo non seulement yeewuñ mais dañoo xamul sax lan mooy tasawuf ci boppam maanaam jëmmi tasawuf rek tey fi mu toll boo leen laajoon mooy lan dañu am problème bi fi mu toll bari na ñoo xamante ne ñi ngi woote woon tasawuf subaa ngoon bu dégg ba mu jaral leen dee tey fi mu toll boo leen laajoon lan mooy tasawuf ci jëmmi boppam rek ñun dañoo bëgg bëgguñu leneen dañoo bëgg rek xam lan mooy tasawuf xam nga lu ñu am kurus am euh, euh, euh, di wérd di di siyaare ji sëriñ si am sëriñ wala yooyu lañ lay mooy tasawuf mais loolu yëpp amul dara lu ci définition tasawuf amul benn nitu yàlla benn borom mu xam bu définir tasawuf comme étant am sëriñ amul amul kenn ku définir tasawuf comme étant nekk taalibi sàmba amul amul kenn ku ku ku def ah, ku définir tasawuf en en en en tant que mboolem ñoom yi ñuy wax yor kurus amul. Eh. wala ñu définir tasawuf comme état gëm nitu yàlla yi ñi ci tane sax ñooy wax loolu mooy ñi gëm nitu yàlla yi loolu amul. amul kenn kuy définir tasawuf loolu amul ñoom ñépp dañuy wër-wërloo ci. ci lenn seen définition yi yépp boo ko xoolee dañuy wër-wërloo ci lenn mooy topp alquran ak sunna ci sellal ko dë ci sellal ko day ak sellal maanaam buñ ko xoolee rek day wër ci loolu di defe li yàlla te di defe li yàlla digle bàyyi li mu kere ci biir ak ci biti na ko yàlla bëggee paa yow ni nga ko bëggee et cetera yooyu ñooy définition yi ñuy joxe ci tasawuf loolu loolu est-ce que ñun bàyyi nañ xel boobu définition fi mu toll gaa yu bari bari boo leen waxee dañu ah yoonu tasawuf ñun ñuy soobu yoonu tasawuf xam nañ nangam alors que liñ ci bëgg a wax rek mooy am nañu droit ci def lu xaram am nañu ci def lu loolu mooy yoon tasawuf déedéet amul kenn ci boroom xam-xam yi ci nitu yàlla yi ku définir yoon tasawuf comme étant am nga droit ci def lu xaram amul man damaa nekk ab taalibe sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ parce que tout simplement lan laa bëgg que ah damaa bëgg dem àjjana loolu amul kenn définirewul tasawuf comme étant lu day day yóbbaate àjjana amul tasawuf du pour dem àjjana pour sellal la excellence la excellence du pour dem àjjana dem àjjana mooy commewu jullit ñi jullit liñ ko xamal mooy day dem àjjana yéeféer mooy dem sawara loolu lañ xamal jullit mooy day dem àjjana bu doog bu dee pour nga dem àjjana kese la mais nekkal jullit point final lu tax ngay soxla nekk leneen yenent bi sallallahu alayhi wa li mu jàngale mooy képp kuy jullit topp yoon maanaam def say farata da dem àjjana xadiis yu bare bare bare leeral nañ ko ay aaya alxuraan sax woon nañ ko voilà innal ladina amanu wa amilu salihati kanat ak yeneen ak yeneen i aaya donc bu fekkente ne nit ki dafa jàpp ne sunna maanaam ah loolu maanaam maanaam tasawuf gars yi liñ koy définir mais vraiment ak la tax ñu naan tasawuf loolu xaajul bay nekk benn. voilà et puis tasawuf du bàyyi lekk ak naana ah. loolu tamit tekkiwul tasawuf amul kenn ku définir tasawuf mooy ah tasawuf de définition bi mooy dangay ngay bàyyi lekk ak naan ah non loolu tekkiwul tasawuf de. non ah, non non non non loolu tekkiwul tasawuf si wala da sol ay yére yu xotteeku wala yére yu kii <laughs> ah loolu yëpp du tasawuf amul kenn ku définir tasawuf loolu. dañuy misérable. voilà naam léegi nag ci biir tasawuf maanaam ci biir nag léegi bu ñu nekkee di ci dox. am na ci ñenn ñoo xam ne dañuy soxla ñu jaarale leen fu mel noonu voilà mais tegtalewul ne loolu mooy définition bi déedéet mooy doo tasawuf mooy doo lekk doo naan lu tuuti ngay lekk lu tuuti ngay naan doo nelaw euh, après da ngay wéet loolu ay mbir la yoo xamante ne man naa jariñ ci yoonu tasawuf mais du loolu mooy définition wu tasawuf te sax définition tasawuf bi gën a baax mooy bi yenent bi ci boppam joxe sallallahu alayhi wa mooy an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka définition bi gën a baax ci tasawuf mooy waxu yent bi sallallahu alayhi ngay jaamu yàlla comme si moom mi ngi lay gis te xam ne moom yow soo ko gisul soo gisul moom mi ngi yow ngay jaamu yàlla comme si yow yaa ngi koy gis te xam ne soo ko gisul moom mi ngi lay gis te objectif bi mooy nga dem a dem dem bay gis yàlla ci boppam ci lu ne léegi nekkatul ne da koy jaam déedéet nekkatul rek boo koy jaamu ci nga koy gis déedéet da koy gis ci xaal bu ne lool mooy comme ni ñu ko gisoon ci ka mooy alladhina hum ala salatihim da'imuna ñi nga xam ne dañuy sax ci seen julli yi maanaam mooy lan mooy moment bi ñuy nekk suñuy julli ni ñuy seen xol di ajoo ci yàlla bu ñu maanaam doo duñ ci génn ci noonu rek lañ mel loolu moo wuteeg alladhina hum ala salatihim yuhafizuna loolu moo leen wutale parce que lazina ala salaatihim yuhaafizuna mooy ñi nga xam ne ñoom seen julli dañ koy sàmm de telle ko raté au monde ñu raté ko voilà maanaam euh, jour bi koy raté li muy tekki mooy dañoo dee parce que suñu deewutoon dañuy julli voilà waaye allazina ala salaatihim daa'imuuna mooy ñi nga xam ne dañuy sax ci seen julli yi. maanaam mooy jamais ñu génn julli ñoom foo leen fekk ñu ngi ci biir julli waaw ah voilà waaye waaye waaye moo tax moo tax yooyu yëpp dafa mat a yeewu faut pas ñuy nelaw faut pas ñuy nelaw te attention il y a tout pour nit ñi nelaw lépp ngi fi pour nit ñi dëkk ci di nelaw voilà pungitu àdduna baa ngi fii pour nit ñi di gën a nelaw euh, euh, gàngooru seytaane gaa ngi fi pour nit ñi nelaw mais li gën a yéeme du loolu li gën a yéeme mooy ñi ñi la war a jàppale ci yàlla sax léeg ñoo ñooñu ñoo fi nekk pour nga nelaw xam nga loolu moo yéeme léeg-léeg ñooñu seen bopp ñoo fi nekk pour nga nelaw parce que lu tax ñu lu tax ñu lay nelawloo parce que dañuy dem ba benn mo <laughs> dañ lay tegtal leneen lu bokkut ak yàlla te au moment bu ñu commencé joxoñ leneen lu dul yàlla rek mooy ñu ngi lay nelawloo ñu ngi lay tooñ ñu ngi lay nax ñu ngi lay tardeel ñu ngi lay delloo ñu ngi lay delloo ginnaaw li gën ci li ñuy jàngale li gën ci li ñuy wax li gën ci li ñuy tegtale mooy yàlla ci boppam ak voilà te ñu ba leneen bañ cee rax te ni gën ci niñ koy tegtalee mooy alquran ak sunna bi sallallahu alayhi wa alihi leneen lu la fi wax leneen da lay nax nax mbaa mu bëgg laa moom soit da lay nax mbaa mu bëgg laa moom loolu sax loolu day ci nax gi rek voilà moo tax delluwaat ci yàlla rek rek kay dëgg dellu ci yàlla rek mooy dëgg leneen lu dul loolu du dëgg dellu ci yàlla rek kay dëgg voilà te comme que yi foog ñu dem foog ñu yegg xam nga ñëpp danañ mujjee musa yegg mais problème bi moom mooy li tax nit ñi di sóobu ci yoonu tasawuf mooy pour mën a teel a yegg balaa ngaa dee parce que dafa am benn affaire réalité boo xam ne dafa dafa frappante mooy àdduna bi non seulement dafa gàtt dafa gaaw li ñuy dund bariwul te temps bi dafa dafa dafa rap dafa gaaw en fait ñun bi biñ fi gane biñ juddoog léegi mais c'est comme si démb la en fait voilà daanaka defuñu fi dara maanaam affaire bi tellement tellement dafa gaaw en fait. donc amul temps bu ñuy perte pour leneen lu bokkut ak yàlla c'est ça aussi moo tax tasawuf mooy ngay jaamu yàlla nga nekk ci jaamu yàlla gi comme si yaa ngi koy gis moom yàlla te xam ni boo ko gisul moom mi ngi lay gis amuloo temps booy perte ci leneen lu bokkut ak ci yàlla te beneen temps boo def ci leneen lu bokkut ak yàlla yaa ngi koy perte. temps bi nga am rek mooy temps bi nga def ci yàlla loolu waxoon nañ ko ci jotaay yee weesu fii bu ñu xoolee temps bi ñu am fi mu tollu ñun nit ki bu nee la 40 ans laa dund en réalité bu ñu ko xoolee ba xool 15 ans la dund wala lu ko gën a tuuti même pas parfois 5 ans lay dellu parce que bu ñu jëlee ni genn wàll bi da koo nelaw mooy vingt ans dem na. nga jël temps bi nga xamante ne moom la sangu nga jël ko ñaata dem 3 ans wala 4 ans dem mu des. temps ah temps yi nga xam ne télé la toog di seetaan télé wala di déglu rajo ak yi nga xamante ne amul njariñ yu bari temps yi muy sol yére ak takk ay laaseem temps yi muy brosu ak a peñewu temps bi muy maanaam finalement buñ jëlee yu ñu dajale ko voilà lu bari dem na. finalement en fait dañuy wax ne 40 ans la dund mais en réalité 5 ans la dund non seulement perte nañ temps déjà et que 5 ans lañ dund loolu mooy réalité bi et que dunduñu 40 ans ah ans lañ dund mais non seulement loolu dafa am mais ci biir 5 ans yooyu nga bëgg cee def leneen lu bokkut ak yàlla maanaam c'est-à-dire que loolu mooy ñàkk yeewu dëgg dëgg dëgg dëgg. après nag problème bi feneen lañuy féete parfois mooy ne léeg-léeg xëy na nit ñi dañuy am malchance tombé ñoo xam ne dañ leen di tegtal ci ñeneen wala leneen lu bokkut ak yàlla ba pare jàpp loo leen ne leen loolu mooy l'essentiel loolu tamit day am loolu moom malchance bu mag la moom moom maanaam maanaam dafa tombé quoi maanaam nit ki moo moo tombé ci malchance boobu nekk ci société boo xam ne dañ dañuy nelaw ñoom déjà ba pare ku ñëw ñu ne la force dangaa war a nelaw ni ñun ni ñu nelaw boo nelawul bu nekk indi nañ ñu créel la problème voilà. ah maanaam ndax faaw benn moment nga nangoo bàyyi lépp loo xamante ne amulu la njariñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa ya'nihi bokk na ci liy rafetal diine waaye mooy mu bàyyi lépp loo xamante ne amul ko amul maanaam amul amul ci moom solo amul sens bu ko xoolee ba xool gisu ci maanaam bu xoolee euh, est-ce que est-ce que dina ma rapporter dara non du moom du xool est-ce que daf may wàññi dara de. non parce que li koy wàññi moom lay njëkk xool bu dee da koy wàññi moom moom loolu moom xelam du ci dem moom waaye bu fekkente ne wàññi ko dara waaye jariñu ko dara itam loolu da koy daal di bax da koy bax c'est boobu moom lañ war a am éveil boobu moom lañ war a am c'est vrai que de en temps léeg-léeg baal ñëw fii dugal ñu ci de politique bi tout ça léegi <laughs> bon voilà yooyu <laughs> voilà gars <laughs> yi dugg ci et cetera mais voilà il faut que nit ñuy xool li nga xamante ne rek moo ñuy amal njariñ hmm? voilà. parce que temps bu bari bari perte nañ ko déjà ah et que c'est irrattrapable et que loolu moom en fait loolu moo dangereux ci affaire bi mooy le fait que affaire bi kenn mënu koo rattraper xam nga bu doon mën nañ koo rattraper du du du du du ko tax a dangereux trop wala mën nañuy stop temps bi après ñu kii mais non seconde bu dem jàll na dootul ñëwati c'est fini perte nga ko mais à jamais te loolu seconde bu ne. tierce bu ne bu jàll perte nga ko à jamais dootoo ko amati donc moment yi ngay am tuuti conscience sax ci seconde yooyu nga fexe kay ba bii moom du ma ko perte maanaam seconde bii moom yow waaye bii moom du ko perte moom beneen seconde bi ci tegu nga ni bii du ko perte noonu nga koy tegaloo ba keroog affaire yi di jeex mais. mais ñun c'est que et en plus c'est que li gën a frappant mooy le fait que conscient wuñ ci ne temps bi mi ngi dem te léegi léegi léegi tey du ñu jékki-jékki suñu suñu génération bi ni ñun suñ ñun nit ñi doot mais mais mais vraiment histoire lointaine lay doon après ñu naan ndeysaan xaaral leen gis nga bu xale yi màggee benn moment dañ jékki-jékki ndeysaan papa diw mi ngi fi woon ak papa diw ndeysaan ñoom kii yaa ngi fàttaliku jamono jooju ah jamono jooju ñoom papa diw ne woon fi ak ñoom yaay diw ñoom tant diw ñooñu yooyu la ñuy wax ah. après si fii nii doot ñu fi nekkati te loolu mais loolu du loolu loolu c'est c'est dans pas longtemps ah. man faut pas croire que ca kanam a kanam la déedéet c'est dans longtemps parce que ñun tamit ñun tamit noonu lañ gis ah bi ñu ñun bi ñu nekkee xale toll nii toll ni ñoom nii nii nii paa yi nekkoon ci koñ bi la ak mais ñoom ñëpp fi mu toll ci histoire ancienne lañ bokk fi mu toll bokkatuñu ci ñun ñi ñuy fàttaliku sax parfois da nga ciy jékki-jékki rek sa xel dem ci ne bi ñu nekkee xale am na benn paa bu daan ñëw kër ga di seet sa maam wala nangam nangam mais ñooñu ñëpp fi mu toll ñoom ñëpp ña nga àllaaxira c'est ça aussi te loolu yàggul dara parce que ñu ngi koy fàttaliku bu yàggul dara dara yàggul voilà mais réalité boobu nag problème bi moom mooy léeg-léeg daf ñuy daf ñuy rëcc te li yéeme mooy ni mu ñuy rëccee dafa garaaw ba pare dugal ñu maanaam en fait c'est c'est impressionnant c'est impressionnant en fait man j'arrive pas à à cerner réalité boobu mënu ma ko j'arrive pas à la cerner aw ba léegi parce que li impressionnant mooy le fait que suñu xol di dugg ci benn genre géeju insouciance lab fa mais ci anam gu doy waar c'est-à-dire que pour mën a wax je sais pas mais xaw ma nan laa exprimer affaire boobu en fait parce que tellement que c'est c'est c'est c'est c'est c'est fabuleux quoi c'est fabuleux phénoménal en fait je j'arrive pas à exprimer <laughs> affaire boobu xaw ma nan laa koy exprimer bon j'espère que <laughs> xam ngeen li may wax mais <laughs> parce que tellement que affaire bi c'est c'est c'est phénoménal c'est c'est c'est fabuleux quoi ouais c'est fa c'est le fait que affaire boobu nekk fi ñu jàkkaarloog moom ñun ñëpp ñu gis ko mais que c'est comme en fait existé wul c'est comme en fait on continue de vivre exactement comme ni ñu doon dundee démb c'est-à-dire que sans avec toute l'insouciance avec toute toute la distraction qui est là lépp maanaam amul amul benn moment d'éveil bu bu bu bu bu bu bu effectif en fait parce que tellement que. xol yi dañu dugg ci biir benn géeju insouciance boo xam ne dañ cee lab alors que bu mi maanaam booy xool li nga doon def il y a un an jour pour jour non parfois da ngay demander est-ce que ak dox na fi parce que tellement que affaire bi dafa gaaw ce n'est pas possible que année un an lu mu ndekete dox na ci diggante bi non c'est pas possible et pourtant oui un an dox na fi te un an yooyu un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix dix maintenant ah, muy dix ans te lool li ma continue gis ngeen temps bi gaaw ak ni mu gaaw boo compter waatee dix fois loolu moom mooy téeméeri at mooy ne espérance de vie société yi ñuy nekk amul loolu matul cent ans. te de toute façon réalité bi won nañu réalité bi won nañu ko on l'a vu ñun avec nos propres yeux ñun suñu bët yi moo ñu ko teg moo ñu ko won réalité bi moo moo ñu ko won ñun nekk nañ fi xale tollu nañ fi ni ñii di fo ñee xale yii ñun tolloon nañ ñi ñoom te lu ci ëpp lu ci bare bare ñu ngi koy fàttaliku am na luñ ciy fàttaliku buñ fàttalikuwul moment bi yépp tamit am na luñ ciy fàttaliku gis nañu suñu koñ yi ñu dëkkoon fi mu toll dafa métamorphosé wu totalement mais totalement adduna bi nekk beneen adduna te du delluwaat di mel noonu tey fi mu toll boo bëggoon delluwaat jamono jooju nga dundaat ko da am problème affaire bi du changer du mel noonu dootul melati noonu si fini voilà parfois nga bëgg nga nostalgique ci moment boobu. bëgg temps bi delluwaat ba nga xaw a dundaat même ne serait-ce que benn seconde ci moment boobu nga xamante ne moo nekkoon ba ma mais mais ce n'est plus possible c'est fini jàll na jàll na c'est fini c'est fini voilà entre-temps ay millions yi millions yi millions voire même de personnes génn nañ ci àdduna entre-temps te mu leer na ni yaa ci tegu ku jàpp ne teguwoo ci c'est parce que vraiment conscient wu voilà parce que lu ma ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk xel xam naa ni ñii ñëpp du ñu dem fekk man après ñu ñu dem ñoom ñëpp ñu bàyyi ma fi kooku sama ñàkk xel moom yëggu foofu <laughs> eh oui te leneen lu ma ci amul lu yàlla awma dara gañewuma en fait je bu dee àjjana rek laa ci am mooy encore maanaam ba tey am naa lu ma gagné mais li ma gagné c'est par rapport ak li nga xam ne loolu laa mënoon gagné li ma war a gañe mooy yàlla parce que àjjana boobu man nit maa gën a tedd parce que yàlla daf ma bind man teral ma kon daf ma war a kon man daf ma maanaam bu ma yóbbee àjjana dama fa war a nekk ngir nekk teraangay àjjana et man yàlla nekk sama teraanga voilà ah que ñaar nit ñoo ñoo am ci biir waa àjjana yi am na ñoo xamante ñooñu la ñu wax waa àjjana mooy ñi nga xam ne dañuy dugg biir àjjana fekk ñoom àjjanaay seen teraanga xam nga léeg-léeg ñun ñu dégg ko ci ñun suñu suñu suñu suñu làkk bi teraanga yi dañuy yóbbu teraanga yi ah, bu ñu mayee diw wala xew am dara dañuy yóbbu teraanga yi te ku ko yóbbuwul ku ne mbamm mi bu la toppee du la jik boo moytul voilà c'est-à-dire que nit ki bu demee ba alal matériel yi moom la ñuy moom la koy jënde ça ça veut dire que àdduna bi yàqu na matériel bi lañ koy jënde parce que matériel boobu li muy tuuti tuuti nga koy xeeb saa yu ñëwul mooy nit ki wàcce nañ ko c'est fini dootuñu ko joxati gëdd ba faw te pourtant matériel bu ndaw boobu la même bu ko amul da ko war a moom na xool nu muy def ba am ko parce que bu indiwul teraanga boo ñuy wax ñoom loolu ñuy wax teraanga maanaam ci lañ koy jàppee de déconsidéré ko ba faw mais tey buñ ma jëlee yóbbu biir biir na en tant que nit doomu aadama en tant que doomu aadama te man teraanga gi gën a rëy nekk man man ma nekk moo war a nekk comme comme li Alxuraan wax huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil yàlla moo leen def yéen yéen yéen ngeen nekk xalifa yi xalifaam yi ci kaw suuf si donc ci univers bi parce que suufa si yàlla si mooy ajjanaam bi gën a mat ci ajjana yi ndax fi la def léppam voilà suuf si ci la dajale mi lépp lépp li am ci suuf si ci ay xeeti mbóot ci ay xeeti secret ci ay xeeti euh, tajalliyaat may maanaam ci turu yàlla yi ay meloom amul feneen amul feneen laaj leen ñi di wër di def kii euh, di di di seet planète yeeg euh, et cetera duñ gis lu mel ni suuf si nii verdure bi fi am animaux yi fi am vie bi fi am ndox mi fi am affaire bi vitalité bi et cetera et cetera. duñ ko gis parce que du ndox gars yi ab d'ailleurs gars yi di wax affaire day dem mars ak yooyu naan am na trace ndox kon yi mais attention ah yi fi mu toll même bu ñuy wax wax yooyu dañuy def attention parce que dañ ñii affaire bi yanuwul maanaa parce que ndoxum kese même bu doon ndox rek am na fa mais li nekk ci suuf si mais du ndox rek lañ soxla li nekk ci c'est-à-dire foofu. li nekk fii amu fa voilà ya ya pas que de am na air bi am na leneen ak leneen maanaam lu bare bare bari la laaj pour mën a dund foofu te loolu yëpp foofu amu fi l'écosystème tout ça amu fu amu foofu ah faut pas croire que gars yi dañuy xëy suba ñu ne leen ah, en 2020 gars yi tam ñu dem mars ngeen foog ne bu ñu demee dañ fe dañuy am dund foofu ah créer foofu beneen dund am ay villes yu ñuy tabax foofu loolu demewut noonu de gaa yi fii ci suuf sii lañ dëkk minhaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum te wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa fii la fii lañ dëkk borom bi tere lañu lii nga xamante ne jël ñu àdduna univers bi yëpp ni mu yaatoo suuf si nekk place bi gën a tedd ci place yi ñu nekk fi xalifa yàlla nekk xalifa yàlla ci ci àdduna bi yëpp am sël doole exploiter àdduna bi yëpp univers bi yëpp mën ko exploiter mu tàggatalal ñu ko. voilà donc suñu teraanga mooy ñu delluwaat ba mu maanaam ñu bañ a yem foofu ñu delluwaat ci yàlla dem àjjana kese bañ a nekk suñu yitte naam du ñu ne tamit ne du bëggu dem àjjana déedéet parce que foofu la yàlla parce que àjjana feeñu waayu mbégteeg yàlla la. ah ku yàlla dugal ci àjjana mooy ne may na la texe fa man zuhziha 'anil naari wa udkhila al jannata faqad faaza ku ñu musal ci sawara te moom mooy feeñuwaayu merog yàlla ba pare yóbbu la àjjana te mooy feeñuwaayu mbégteg yàlla kooku texe na mais mais mais loolu rek bañ a nekk suñu objectif te dafa am beneen affaire bu réalité bu am mooy fi mu toll maadaama yaa ngi ci kaw suuf sa buntu jëf ubbeeku na maanaam am nga chance mën a def lu ne am nga chance mën a jot lu ne mën a am lu ne mais boo xasee ba dee c'est fini chance boobu yëpp perte nga ko voilà ku koy saisir na ko saisir léegi léegi léegi balaa moo jeex te xamuñu kañ lay jeex mais bu saisirul léegi bu jeexee c'est fini maintenant su fekkente ne temps boobu nga xamante ne moom lañ ñu may pour ñu mën cee yegg ci yàlla pour ñu mën cee am ngërëmal yàlla pour ñu am mbëggeelu yàlla gi nga xam ne mooy bu kawe gi pour ñu mën cee am jeex tàkk ci yàlla loolu amuñu ko ba keroog ñu ba bañ bañ dee loolu mooy na suñu jëf suñu buntu jëf dafay ba day arrêté hein alors que. alors bu fekkente ne dañoo dem a dañoo dañoo euh, dañoo am loolu ba génn àdduna maanaam buñ jógee àdduna fii maanaam dañ naan génn na àdduna mais en réalité làkk làkk làkku na mooy réalité baat bi maanaam nit ki bu xësee ba yegg ci yàlla fekk génnagul àdduna bi mais yegg na complètement jeex tàkk delluwaat ci yàlla complètement en fait kooku jëfum dootul dogati dootul arrêté boo gisee nitu yàlla yi di ñaan gudd fan pour mën a accéder ci loolu la. parce que kooku euh, dundam dootul dootul arrêté ce qui veut dire dootul maanaam mën na nekk xoolal comme yent yàlla Musaa alayhi salaam li li borom li yent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekk na ko ci biir bi muy julli par exemple loolu. loolu ñi nga xam ne yegguñu foofu mënuñu ko am maanaam ñi nga xamante ne demuñu ba jeex ci yàlla mënuñoo am loolu ñoom mënuñoo am loolu ah ñoom buñ xësee ba dee affaire bi yëpp dagg na dagg na arrêté na dootuñu amati dara dootuñu seen buntu jëf yëpp arrêté na seen buntu jëf yëpp arrêté na dootuñu yéegati ay maqaama jeex na c'est fini plafonné na arrêté nañ seen registre tëj nañ ko jeex na yawmal xiyaam lañ koy ubbi pour at alors que nit ki bu demee ba jeex tàkk ci yàlla ba jeex nag maanaam yegg na ba jeex léegi c'est fini kooku day continuer di wéy di di yéeg ay maqaama fu mu toll dootul mën a taxawati kooku dootul taxawati foo ko fekk mi ngi yéeg ci ay maqaama. oui sa yaay nee na nga toog. voilà voilà waaye nag mu ne wa ba'dal wusuli ginnaaw jox gi lal manzil ci wàccuwaay wi yattaxidu dana yem nag man képp man ka nga xamante ne nu mu di woote nañ ko woote nañ ko min qaribin ci lu jege wa man ak ka nga xam ne nu mu di woo nañ ko min ba'idin ci lu sori li annahum ndax ñoom dana danañ woo danañu yem fii fi yi ci seenu ronu fil xaqiqati ci xaqiqa bi nga xam ne mooy dëgg al muhammadiyya bu yenti al muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que ñoom ñëpp après dañuy mujj kon yam ci xaqiiqatu muhammadiyya mooy lan mooy cosaanu mbir mi parce que cosaanu mbir mi lan la cosaanu mbir mi moom mooy yàlla moo amal ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk secret turam bu mag bi nga xam ne à travers loolu ci la amalee mboolem mbindeef univers bi yëpp existence bi loolu mooy loolu mooy cosaan bi après existence bi moom moo dem nekk yor jëmm jëmm jooju moom mooy jëmm yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moom mooy seetu univers bi seetu univers bi moo tax lépp lu ci univers bi en réalité loo ci làmb loo ci daj en fait miroir bi maanaam reflet wu yent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi ci ay forme yu diverses yu wuute voilà loolu mooy réalité bi léegi nag xam nga loolu xam nañ ko mooy cosaan bi maanaam ci yàlla lañ jóge ci turu yàlla maanaam xaqatu Muhammad ya ci lañ jóge ci la amalee lépp ci la lépp ci la mbir yi amee conséquence par maanaam cause causalité yëpp ci la amee maanaam cause conséquence cause conséquence causalité yëpp ci la amee ba ba ba ñu am dëkk ba ñu am adduna bi ni mu mel nii ba ñu am événement yi ni mu amee nii ba ñu am réalité yi ni mu melee nii léegi yoon bi mooy lan yoon bi mooy delluwaat ba du ba duggaat ci xàqatu Muhammad ya jeex ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que soo jeexee ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ngay jeexee ci yàlla na loolu mooy yoon bi en parce que yoon bi xamoon nañ ko mais bi ci des moo jafe en fait mooy demaat ba dugg foofu looloo jafe te boo xasee ba duggaat foofu c'est fini yaa ngi ci yéen Yàlla Muhammad mais c'est fini sallallahu alayhi yow kenn waxatul say waaye nag ñi nga xamante ne ñoom dañoo yéex a yegg ñoom bu ñu demee ba àllaxira la ñuy yegg wala ñu dem ba biir àjjana dund fa ay siècle ay wala ay millénaire wala ay milliards années pour doo ko mën comprendre loo xamante ne yow comprendre nga ko bi nga nekkee fii ci kaw suuf xam nga leen ñaar yamoo leen mais mais parce que yow maanaam yow da ngaa teel a dund texe gi léegi alors que ñoom dañuy dem ba foofa nekk àjjana def fa ay milliards yi année doo ko comprendre wala boog ñu dem sawara def fa ay milliards yi année doo ko comprendre waaye bu ñu xësee ba kii ko nag ku xës ba yegg foofu yegg nga duggaat nga ci ci xàqatu Muhammad li anna ndax xaqiiqatul muhammadiyya de nuurul an nuur mooy leer alladi bi nga xam ne xalaqallaahu moom la yàlla bindee minhu ci moom aljannatu aljanna wal jaxiim ak sawara voilà wal maxtad mooy balluwaay alladi bi nga xam ne wujida ci lañu ñu amee minhu ci moom al azaabu mbugal wan naayim ak xéewal loolu leer na loolu rek la nag yoon bi yëpp lii la boo comprendre comprendre nga yoon bi voilà léegi nag fagaru jëlal say bagage nga fexe nooy defee loolu parce que il le faut parce que il le faut foo faut pas dire jaru ko jar na ko il le faut foo nga dem voilà voilà voilà hum voilà ñu dem faut pas que ñu hein non faut que boobu ñu def ko mais nan lañ koy defee xam nga moo tax ba tey day dellu si waat question bi ñu posé woon luy tasawuf ki nga xamante ne bu demee ba nga xamante ne léegi moom day jaamu yàlla fu mu tollu te saa yu nekkee ci jaamu yàlla maanaam moom sam yëpp ay jaamu yàlla lañ maanaam seconde yi léegi moom perte ci leen yëpp transformé na leen def leen ay jaamu yàlla day daal dem ba dugg ci temps bi nga xamante ne amul début amul fin te mooy ban temps mooy temps créé réalité yi yent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam mooy temps boobu maanaam day jeex ci yent yàlla Muhammad sallallahu mais loolu naka lay ame ni muy amee mooy sa xol nga jeexal ko ci sopp yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci noonu lay amee bu boobaa sa mboolem cër yi dañuy transformé wu day am méta dañuy transformé wu sa xol bu jeexee ci sopp yonent Yàlla Muhammad sallallahu sa mboolem cër yi dañuy transformé parce que après sa xol day nekk lan ah. day nekk al qalbul muhammadi xol xol xol le le cœur mohammédien voilà sa xol day nekk ko jugeen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais euh, pour loolu am il faut que jëmm ji suu a suura suura ah suura mu nekk a suuratul muhammad maanaam si jëmm ji nekk jëmmu yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi naka lay amee ni muy amee mooy mooy sa cër yëpp mooy sa cër yëpp teg tegu ci li ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tegu woon su dee sa làmmiñ buy wax lu dul waxu yéen ci yàlla Muhammad sallallahu mais loolu mooy yow léegi sa làmmiñ wëlbatiku na nekk na làmmiñu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa loxo bu dee du def lu dul lu loxo yent yàlla Muhammad daan def sallallahu alayhi wasallam sa loxo wëlbatiku na nekk loxo yent yàlla sallallahu alayhi wasallam wala boo bëggee ñu waxe ko neneen mooy ne loxol yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa imprimer wu ci sa loxo voilà sa tànk noonu sa lépp noonu bu ñu demee bu yàggee maanaam jëmm yent yàlla Muhammad yëpp saa saf imprimé wu ci yow mais loolu loolu benn benn affaire la jëmm ji d'abord loolu moom moo tax affaire yi jëf yi ci la bokk de te jëf yi lay déparé après xol bi doog a parce que jëf ji yegg ci jëf jëf ji mais xol bi après xol bi nekk wëlbati doog a nekk xolu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi voilà voilà moom mooy loolu waxtaan nañ ko ci jotaay yële ah ci euh, incarnation boobu ci jabalu xaaf ah maanaam nit ki ni muy nekkee alquran moom ci jëmmi boppam nekk alquran ah li nga xam ne noonu lay euh, ak ak yeneen yi ci aju yëpp yi ñu ci doon wax yëpp ah voilà ci xurba maanaam nekk nga xam ne mooy nekk ci xurba bi maanaam jegeñ bi maanaam xadara jegeñ yàlla bi ah mooy al muqarrabuun ulaa'ika al muqarrabuuna ñooñu mooy as-saabiquuna ñi nga xam ne ñuy jiitu ci lépp ndax maqaamal qurba bi ñu nekkee ah voilà ak xaqiiqatu taqwa dëgg dëgg ragal yàlla ah yegg ci maqaama qaaba qawsayni aw adnaa <coughs> et cetera mais après loolu dañuy dugg ci biir euh, ci biir xol bi nu ak nuurul Muhammad yi moo ci ne waaw parce que xol bi affaire bi yabul foofu ah. am na beneen étape mooy ak nuurul Muhammad yi wëlbatiku nekk leeru yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy moo moo jafe nag après maanaam ci biir lool te foofu mooy jiiju leer bi voilà maanaam as-suuratu après lan al-qalbu après an-nuuru moo tax nga gis alquran ñoom noonu la leen tegale ñoom ñooy xaraf yu mujj ci xurufu nuuraan yooyu saad après mu ne wal qur'aan fi zikri loolu waxoon nañ ko ci jotaay yee leeraloon nañ ko yaakaar naa def nañ ci ñaari jotaay ci di leeral saad wal qur'aan fi zikri ah, ah après lan qaaf wal qur'aanil majiid acca loolu <laughs> moo ko jeex ak après lan nuun wal qalami wa a yasturuun ñett yooyu benn bi mooy jëmm yent bi mooy nga war a conformer wu ak lépp luy njàngalem nga dugg ci xol bi incarné ko ah aay ñu doon wax sànq ci ci makkaam ci aay bi aay euh, ñu doon wax ne wastami yawma yunaadil munaadi min makaanin qariib saar boobu la ne ah après nga dugg ci géej gi leer bi voilà ñu ngi mel ni tey xoolal nga taxawal nga imaginer yent yàlla Muhammad mu ngi jàkkaarloog yow nii sallallahu alayhi wasallam jëmm ji jëmm ji tedd ji sallallahu alayhi wasallam et que jëmm ji à travers jëmm ji dënd bi xol bi mu nekk xool bu leer nañ xol bi et que leer bi nekk ci biir nag nga xool bu dafa set wecc sell nga gis nag leer gi di ballee ci biir nag sallallahu alayhi wa sallam à travers leer boobu ci la maanaam ci la lépp amee alhamdulilah ba yàlla nag wëlbatiwaat jëmm bi jëmm ji indil ñu ko mu jàngal ñu nan lañuy ñuy delloowaate ba ci leer boobu alhamdulilah ba pare wàccee ñu ko ak alquran bi nga xam ne moom ci jëmmi boppam mooy alquran sallallahu ndax def sayyidat Aisha radiyallahu kaanat xuluquhul Qur'an maanaam mooy sa nature moom ci boppam mooy le Coran al-Qur'an la mooy nature en fait mu bàyyi ñu fi al-Qur'an bii ñu mën koo téye kenn mënu ko falsifier alhamdulilah kenn mënul falsifier waxam yi nga xam ne moom la leerale al-Qur'an jooju mooy sunnaam sallallahu alayhi wasallam kenn mënu ko falsifier alhamdulilah de telle sorte ñu ciy mën di dellu. lu waay turian turian turian mënta falsifier loolu kenn mënta nax maanaam ku bëgg ku la ndax yaay dem ci leneen ñu ndaxee la feneen waaye ku bëgg dellu si moom mu ngi fii affaire baa ngi fii ah. demul fo toxuwul changé wul mi ngi fii voilà et à travers loolu dinañ mën a jokk ci leer googu mais nag yoon boobu mooy yoon wi foo ñu jaar foofu mais il le faut parce que amuñu beneen choix il le faut non y a beneen choix bi am yëpp échec la te yaakaar naa loolu moom kenn bëggul ko koo koo koo bëgg waxuma laa sa bopp yàlla na yàlla may lool barkante bi sallallahu alayhi wasallam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 dañuy nekk dans le coma. waaw pendant des mois wala des années. waaw ah, gis seen bopp tëdd nii. waaw gis na nekk ci benn boo xam ne dañ ci am plaisir. waaw dañ neex de sorte que sax dañ ci xam a génn ci coma bi. waaw mu am benn ci benn lumière dañuy gis. waaw ñëw lumière boobu nag. moom moom moo may question nag. Ah. moo may posé benn boobu. xabaar a lan la en fait parce que ñoom bu ci génnee. ñu hmm. si ëpp dañuy ñëwaat nekkaat ay euh, ñoo xam te day ñëw nekk ay ci wàllu humanitaire la liggéey. waaw maanaam seen xol day mujj. waaw day sell waaw day waaw parce que spiritualité bi la. xam nga esprit ruux dafa leer ruux ruux leer la. al ruux nuuraani la. al jism mooy zulmaani mooy moom mais ruux dafa leer. c'est-à-dire que ñoom dañuy dem ba accès am accès ci divin te ba pare l'esprit est divin parce que ci yàlla la jóge nafxatu ruux parce que ci yàlla la jóge leer googu moom mooy tax seen xol maanaam mooy dem ba am atteindre seen xol maanaam esprit parce que tout simplement bi ñu nekkee dans le coma bi ñu nekkee dans le coma c'est parce que seen xol dafa dafa dafa plongé maanaam dafa dafa maanaam parce que bakkan bi dafa dafa dafa dafa faible bakkan bi dafa affaiblir te bakkan bi bu affaiblir rek ruux bi day jël le dessus voilà bi su affaiblir rek ruux bi day jël le dessus ce qui veut dire ñoom dañu mën a témoigner réalité ruux boobu maanaam en tout cas une partie loolu moom moo tax après day am effet effet seen xol parce que bakkan ci xol la ne ah bakkan siège maanaam. siège bu bakkan ci xol la ne voilà. voilà ruux gi la waaw ruux gi la te comme ruux dafa divin donc ce qui après dañuy am jikko yi nga xamante ne moom maanaam day am yenn jikko yu yu mu leen dugal ci ñoom parce que esprit spiritualité bi ñu développé ci maanaam bi nga xam ne moo développé wu ci moment boobu la. dama spiritualité bu développé wu ci moment boobu ce qui veut dire que ñoom dañuy daal di comprendre yoo xamante ne mais loolu mooy dal ñi nga xam ne ñoom mais moine yi nga xam ne ñooy toog farankulaay toog di di def méditation di jékki-jékki di di di wàññi seen lekk wàññi seen naan nangam méditation mais jékki-jékki di yéeg jékki-jékki di di di nekk ci yeneen i di gis ay yeneen i affaire affaire boobu rek ko war a waral ah. wala ñuy dem ba ñenn ñi di mën def yenn kéemaan yi. maanaam yu bëri yi gars yi di wax parfois du foowu la yi naan prêtre sangam def na tel miracle ak yooyu loolu mën na nekk dëgg ah. mën na nekk dëgg du ay nettali noonu rek ah mais loolu tegtalewul ci lu jege wala ci lu sori ne waa ji mi ngi dem na ci yoonu yàlla teg telewul sax ne départ na pour dem ci yoonu yàlla mais que spiritualité moo déwén parce que nit moo mel noonu nit moo am deux volets yooyu. côté spirit ak côté côté côté jëmm ji voilà bakkan bi nag daa nekk ci diggante bi rek nekk li nga xam ne mooy tax ñoom ñaar ñu mën a cohabiter ruux ak parce que bu dul woon bakkan ruux ak euh, jëmm duñ mën a cohabiter bakkan bu mooy moo nekk barrière bi def seen diggante pour mën pour ñoom ñaar ñu mën cohabiter voilà c'est tout c'est moo tax nga gis ñuy mën di def yenn kéemaan yi di mën di def yenn affaire mais loolu loolu moo tax ñi muy gën a nax nag mooy ñeneen ci diine l'islam parce que ñooñu bu ñu xësee ba commencé di ci yooyu nit ñi dañuy foog ne ay wàllu lañu automatiquement parce que ku dul wàllu yu mënta am lii alors que non cela ne signifie pas que waa ji wàllu yu la ah non non non cela signifie que waa spirituel na voilà y a entre que waa spirituel na ak waaj ji wàllu la déedéet. du benn waa ji développé na esprit mu d'ailleurs loolu moom moo tax nit ñi di gént ay yenn mbir yi parce que bu ñu tëddee di nelaw seen cër yi seen jëmm ji yépp day affaibli wu ruux bi jël le dessus nga gis ñuy mën di dem ci yeneen sphère di gént ay yeneen affaire parfois ñuy gis yoo xam ne day xew suba wala day xew dans dans et cetera. parce que moment boobu seen yaram maanaam li xam ne moom moo daan tere ñuy mën di gis réalité boobu loolu moment boobu affaibliru na ñu ngi ci nelaw léegi maanaam voilà <laughs> léegi ñi <laughs> affaibliru na léegi moo tax ñuy mën di gis leneen luy loo xam ne dafa nekk au-delà de réalité yi et yooyu voilà yooyu yëpp ay kii la quoi après nag loolu tamit moom mooy expliquer beneen mbir tamit ci wàllu boobu mooy jikko ji mooy ne. Euh, nit ki mën na am parce que naturellement comme que dafa am ruux am xol am bakkan donc ce que day nekk koo xamante ne mën na nekk koo xam ne même bu dee yéefér euh, day mën a am yenn jikko yi day mën a tabe par exemple day mën a bëgg nit ñu baax ni day mën di di di bëgg dimbalaate par exemple du du du du du mën a supporter injustice par exemple day nekk koo xam ne maanaam day wax dëgg ak yu mel noonu ba pare du bëgg di sàcc ak yu mel noonu yooyu day am ci ñoom day mën a nekk ci ñoom parce que tout simplement ni yàlla mooñaalee nit ruux ak bakkan ak xol moo tax muy mën a am loolu moo tax yooyu nekk ay valeurs universelles voilà maanaam mel noonu tegtalewul ni waa ji jullit la ah. et bu deewee day dem àjjana pas parce que dafa def lu baax rek que bu dee voilà que mel na noonu rek bu deewee day dem àjjana déedéet affaire bi leneen la. voilà buntu àjjana benn buntu la te moom mooy te bunt mooy porox la bi nga xamante ne moo nekk ci buntu xadara bu mag bi te mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy buntu bu mag bi mooy bi nga xam ne moom ku fa jaarul non seulement doo dem ci yàlla waaye àjjana ci boppam du la xeeñ xetu àjjana du la xeeñ voilà comme moom ci jëmmi boppam ni mu ko waxee fa wa billadhi si bi yadihi laa yasma'u laa yasma'u bi fi hadhihi al ummati yahudiyyun wala nasraniyyun laa yu'minu bi illa kana min ashabin waat naa ci ki nga xam ne sama loxo mi ngi ci bakkanam sama bakkan mi ngi ci loxom bopp benn yahud wala benn nasaraan ci bile xeet du dégg samay mbir topp gëmuma lu dul ne bu waa safara yent la Muusa ak yent yàlla Isa alayhi salaam bu ñu doon dund du ñu leneen lu dul topp sama ginnaaw voilà donc loolu moom leer na nañ wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma ala al mursalin walhamdulillahi alamin